laqad inqata'at fi yadi yawma mu'tata tis'atu asyaafin fama baqiya fi yadi illaa safihatun yamaaniya rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñoom fi ñu yemoon ci suñu chapitre bi di chapitre trois cent soixante-dix baabul mansuuraati wal mula walillahi alhamdu wal minna <clears throat> suñu jotaay bi ñu génn xadis bi nga xam ne moom lañu mujj woon a gis moo doon xadis mille cinq cent cinquante-quatre mu ne woon wa anhu moo doon bu mujj bu jëloon sayyidina Abu Hurayra ci wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadi fa qaala xalaqa allahu turbata yawma sabt gisoon nañ xadis boobu te ne xadis boobu à vrai dire du waxu yeneen saa saa waxu Kambul Ahbar la voilà kenn ci ruwaat yi moo jaawale teg place u Kambul Ahbar na yeneen tibare saa saa mais du moom <laughs> loolu yaraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna <coughs> tey ñu war a gis xadis bi ci tegu comme son nom l'indique baabul mansuura ay sujets divers ay wax yu wuute yu wuute nga fee ñu ngi jóge ci lan luy wax ci mbindum asamaan ak suuf en tout cas mbindum yàlla bi ni tàmbalee mbindum fii nag muy ñëw duñu wax beneen mbir muy xadis mille huit cent cinquante cinq mu ne waan abi Sulaymaana <laughs> mu ngi jëlee ci abu Sulaymaan <laughs> Seydina Xaalid ibnul Waliid mu ne Xaalid ibnul Waliid yi di Seydina Xaalid ah, ibnul Waliid fay waaw kii Eid Mubarak Saïd ah Sénégal bari tay lañ korite tey hmm? waaw ñun moom dem la woon waaw maa la doon tooñoon naan waaye moom korite gi doo ko jéem ci dëkk bi <laughs> ah, allah alhamdu wal <laughs> allahu akbar allahu akbar Seydina Xaalid ibnul Walid mooy Abu Sulaymaan ah looloo doon dàkkantalam abu sulaymana waaw moom nag yaa ngi fi dóor a gis xadiisam bii la du ñëwaat mooy tudd nañ ko fi mais lu bari waaye xadiis boo xam ne moom moo ko nettali bii waaw te après dinaa la wax lan mooy xadiis ba fàttale ko fàttali la ko ndax xam nga ko waaw mu ne waan abi sulaymaan mu ngi jële kon ci baayu sulaymaan nan la tuddoon Xaalid di Xaalid ibn al-Walid di doomu al-Walid ibn al-Mughira hmm, radiyallahu anhu annahu qaala nee na laqad inqata'at dëgg-dëgg daal dinay eh, damm fii yadi ci sama loxo yawma Mu'ta bésub xareb Mu'ta xare boobee amoon ca jumaadal ula sanata samaan yàgg nañ ko fi gis gis nañ hadith sayna euh, Abdallah ibn Jaafar radiyallahu anhuma bi muy wax keroog Mu'ta bi yonent bi alayhi salaatu salaam am hala ala Jaafar waaye ñetti bés ak ñu yëgal leen euh, fekk soxna sa bi sayyidatu Asma bint Umays doon waajal ay doomam waaw yonent saa salaam daal di bi rongo ñuy génn mu ne ko ah yonent saa lu xew mbaa da ngaa amee ci euh, ñoom Jaafar xabaar mu ne waaw. ne faat nañ le dañ leen a faat rek mu yuuxu waaw boobu gisoon nañ foofu taxawoon nañ ci xadis boobu ci wàllu muta euh, mu xam ne mooy xew-xew bu màgg boobee nga am nañ koy wax ghazwatu muta même bu dee sariya la woon ndax yeneen saa demul woon waaye dafa siiw wala nga am ne juste mu ngi amoon après li nga xamante ne mooy ginnaaw euh, umra bi yeneen saa sam defoon ci zul qaada ndax umar am yëpp ci dul qoinda bam des bi booleg aj waaw wa kulluha kanat fi di qa'datin waqa'at amit ubaydaka fil islami wasalami <laughs> waaw noo ne la ko sayyidi wa mawlaaya alhaaji malik alayhi ridwanul malik waxe après amoon nga xam ne mooy bi Makka ne ko doo ngay dellu après at mii di ñëw ngay ñëw umra bi mu ñëwee ci Dul Qaada hmm, sanata sab'in lool ci l'an euh, set léegi mooy xew-xew bi gën a mag après loolu ndax mu ngi am ci sama sanata samaan mais jumaadal ula ndax Dul Qaada boo paree ci Dul Qaada loo am yaa ngi am euh, li nga xamante ne mooy euh, Dul Hijja Dul Hijja atum set mi juróom-ñaareelu at mi jeex l'an sept jeex léegi nag nga dugg ci at mu bees muy l'an huit ci ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam nga am li nga xamante ne mooy euh, weeru tamxarit hmm, muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumaadal ula waaw mooy sept mois après dul qaada la umra boobu amoon dul hijja tegu ci at moom jeex nga am muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumaadal ula foofu fële nag ci la xew-xew bi amoon sanata samaan comme li nga xam ne loolu waa euh, ahlul maghazi rahmatullah alayhi ñoom ñëpp ci dëppoo waaw léegi bés boobu la ne man damm na ci sama loxo man Xaalid ibnul Waliid Abu Sulaymaan radiyallahu anhu keroog ca xare xare boobu tisaatu asyaafin mais mooy neuf ay jaas yoo xam ne bu ci nekk dama cee xare bam damm waaw ak yéeféru rew na yi ndax ñoom lañ doon dajeel ca Mu'ta ardu Ruum waaw taxawoon nañ ci waxoon ci loolu mu ne famaa baqiya desul woon fii yi ci sama loxo illaa safihatun yamaniya Allahu akbar waaw non damaa xaree xaree xaree xaree xaree xaree keroog gaas yi di damm rek waaw daju doon dóora dóora dóor dóor ba waa yow bu damm mu jël beneen <laughs> waaw léegi barki yàlla laa wax noonu la ko doon liggéey Seydina Xaalid ibnul Walid <laughs> nee na keroog li ma defe woon li ma dese woon ci jaasi ju ma doon euh, ci lu ma doon xaree euh, def ko ngànnaay mooy safihatun ah safihatun yamaniya allahu akbar allah bon safiha <coughs> ab jaasi la boo xam ne bu yaman moo ma dese woon bu kojoog yaman <laughs> waaw waaw nga xamante nii moo ma dese woon boobu moo ma dese woon <laughs> waaw allahu akbar aw oh. kon loolu lu garaaw la benn boobu moo ma dese woon léegi kon <laughs> mu ne rawaahu soloon a xadiis bi ki nga xamante ne ah mooy muslim no al-Bukhari imaam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazbizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi Euh, nañu gis est-ce que moom gonga ko solo ñu ne est-ce que bii moom dong moo ko indi imaam Buxaari moo ci wéete waaw ñu doon gis fii yëpp ñoom imaam Ahmad ñoom ñëpp kenn solowu ko imaamul Buxaari moo ci wéete hadis bi al imaam Abu Abdillah al Buxaari rahimahullah euh, kitaabul Maghaazi la ko ndend ci ñaari version hmm? mu ne hada kitaabul Maghaazi baabu ghazwati Mu'ta min ardi Shaam ñu la ko tudde kitaabul maghaazi baabu buntu ghazwati xare Mu'ta xare Mu'ta fan min ardi Shaam ca suufu Shaam waaw mu ne haddasanaa Abu Nu'aym mu ne nettali Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammaad ibn Zuhayr al-Mulaa'i Abu Nu'aym al-Kuufi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala gane àddina la cent trente génn àddina deux cent dix-huit rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Sufyaan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahmatullahi alayhi gane àddina quatre-vingt-dix-sept génn àddina cent soixante et un an Ismaïl moo ko jëlee ci Ismaïl ibn Ibn Abi Xaalid Hurmuz Abu Abdillah al-Ahmasi al-Bajali mawlaahum al-Kufi gane àddina la 60 génn àddina la 146 rahmatullahi alayhi Qays ibn Abi Hazim mu jël ko ci Qays ibn Abi Hazim di Qays ibn Abi Hazim Husayn ibn Awf am ñu ne Awf ibn al-Harith la am ñu ne no Abdallah la eh, eh, eh, Abdu Awf la Abdu Awf ibn al-Harith ibn Awf waaye loolu lépp ay wax la di abu abdillah di abu ñii ne abu ubaydillah nekk ci nga xamante ne mooy kenn ku jële ci al ku wér ku jële ci al ashara al mubashirin bil janna nekk muxadram doon ñëw di ngir ci yonent bi alayhi salaam fekk mu génn àddina voilà waaw akbar ah génn àddina moom daa bokk ci ñam muammar yi ñi nga xam ne bi ñuy génn àddina ay centaine de ki am nañu ko dane génn na vers les années am nañu ne quatre-vingt-quatre am nañu wax sax ba quatre-vingt-dix-huit wallahu ta'ala a'lam mooy qaysun ma lahu naziru qaal amul morom qala rahimahullah mu ne sami'tu Xaalid ibn al-Walid mu ne man qays maa dégg Xaalid ibn al-Walid di Xaalid ibn al-Walid ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum ibn Yaqadha ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Makhzumi Abu Sulaymana sayfullah ndax yonent saa sallam te la waxoon ci xare bi ci lañ ko tudde sayfullah jaasi yàlla ji tumma axada raayata sayfun min suyufillah hatta fataha allahu ala yadayhi noonu la ko yonent saa sallam waxoon ba muy xabaari al imam ibn Isaaq daal di nettalee ne keroog bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi doon xabaare ñi li xew ca teere xare ba moom mu ngi woon ci jàkkaam ji di leen ko wax ni mu demee ah mu ne ginnaaw gi biñ biñ waxee ne jël na raaya ga comme niñ ko fi tudde woon euh, Zayd ibn Haarisa mi nga xam ne moom la waxoon ne moom mooy nekk ala naas hmm, mooy jiite nit ni fa in usiba bu dee dañ ko faat fa Jaafar ala naas Jaafar ibn Abi Taalib grand frère Seydina Ali di petit frère Seydina Aqil radiyallahu an bani Abi Taalib radiyallahu anhum ñoom bu ne faat nañ euh, Zayd ibn Haarisa moom mooy jiite nit ñi bu fa in usiba moom buñ ko faatee fa Abdullah ibn Rawaha ala an-nas Abdullah ibn mooy jiite nit ñi ko faatee nag yeneen saa sam bi nettalee loolu lépp saxaaba yi ba gaa yi yi bari ci jàkka ji mu ne nag summa mu toog tuuti ne summa axada raayata ginnaaw gi jël na raaya ga drapeau jiitu julli jiite julli ñi ci xare ba sayfun min suyufillah ab ab ab jaasi benn benn ci jaasi yàlla yi hatta ba ni nga xam ne fataha allahu ala yadayhi ba borom bi di ubbee jaare ko ci loxoom kooku mooy abul abu sulaymana di sayfullah almaslul ñu bocc ci jaasi ci yéeféri hmm? eh, waxoon nañ la moom ko côté baayam mooy al walid ibn al menn mi nga xam ne fekk na l'islam waaye bokk ci euh, al ada ñi noonoo woon ak yonent bi alayhi salaam ba ni mu deewe ci kéefër waaye Seydina Xaalid au début moog waa Quraysh pas-pas waa Quraysh la yoroon voilà xare na ak yonent bi alayhi salaam contre jullit ñi ci ay xare yu bari waaw ay Badar ak yëpp toroxal nañ leen ñoom waa Quraysh euh, waaye ay Uhud moom ñu ci boppam moo taxoon waa Quraysh wax kañ voilà gisoon nañu Uhud moo ñëw contourné bi mu gisee gaa yi waa Quraysh di daw jullit ñi bi ñuy door a tàmbali ba waa Quraysh di daw tasaaroo ci xur wi ka tafarruqul jurzaani wallah mel ni li nga xam ne kaña yi noonu lañuy ñuy tasaaroo wee bu ñu leen dàqee tëbali leen ah waaye bi mu gisee ñi ci kaw montagne bi am ñu bari ñoom di wàcc mu ne mu ne Ikrima gañee guñu aywa topp leen ma Ikrima topp ci mu rëppatal yéeg ci kaw rey ñooñu après affaire bi retourné mooy Seydina Xaalid ibnul moom yàgg naa jullit ñi yàgg naa vraiment wextanu xarem euh, yàgg naa dal jullit ñi waaye borom bi nga xamante ne mooy dugal nga leeru ngëm yàlla ci ku nekk moo dugal ci xolam moom Seydina Xaalid ibnul Waliid ah mu daal di tuub ànd ak Seydina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma ba ni nga xamante ne noonu la ñuy ñëwee daal di. tuub ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom nag dañoo teel a tuub nañ avant yi <laughs> voilà ñoom ñoom ñoom dañoo teel a tuub quoi <laughs> avant gaa yi di euh, waa Makka ñuy ubbi Makka ak yooyu yëpp ñoom tuub nañ ba ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, waaye après euh, ñu ñëw nag après ñu daal di tuub mu ñu noonu <coughs> te gisoon nañ bi Fathu Makka moo euh, non manaan fatxu Makka euh, euh, sulhul Hudaybiya ñëwoon na doon naar gi jullit ñi ci fasam yi waa Quraysh kii ko mu ñëw di naar gi jullit ñi te leen saa salam ne woon bu leen bu leen leen tontu bu kenn def dara bàyyi leen leen waaw di leen leen naar ge waaye malgré tout ça mujj na nekk koo xamante ne dugg na ci diine moom Seydina Xaalid ba moo tax après nag xare yi mu fekke woon ko mais nekkul woon moom la yeneen saa sam jiitaloon waaw ndax ñoom ñim jiitaloon wax nañ la ko léegi muy ñetti ñoon ñu leen doo al umara as-salasa ñi nga xam nante ñooy ñett njiiti yu mag yi les trois grands généraux Seydina euh, Zayd ibn Haritha waaye Seydina euh, Jaafar ibn Abi Talib ak ki nga xamante ne mooy Seydina Mawlana Abdullah ibn Rawaha sahibu sarira az-zahabiyya léegi kon bi nga xamante ne nag loolu bi mu amee nag kon Seydou euh, Seyna Xaalid radiyallahu anhu mu fekke nag xare bi waaw fekke xare bi mu dem bi nga xam ne nag ci la dem bon après nag ci la lii am bi affaire yi amee nag ndax xare bi bi mu taree lool ba ñu faat ñële waxoon nañ la ci la ko euh, saxaaba yi ya fa newoon daal di euh, gise seen biir ci nu mu gën a gaawe Saabit ibn Aqram ci benn riwaaye moo jël drapeau bi ñëw ne Xaalid am suy naa Xaalid ne ko mukk man nan laa la mën a jiitee yow yow nga fekke Badar yow bu xamoon nañ gëneelu waa lu badrin ci biir ñi nga xam ne ñooy saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko mukk man nan laa leen di jiite loolu man da nekk waaw man ma man man man fekkew ma Badar <laughs> yow nga fekke Badar ba pare yaa ma njëkk ci diine ji yaa ma njëkk man may jiite te nekk fi ah loolu moom manu la nekk waaw loolu loolu mooy li nga xamante ne manula nekk quoi léegi euh, mu daldi euh, ki euh, ne yow mii ti jëluma drapo bi ah lu dul ngir jox la ko voilà voilà jëluma woon drapeau bi lu ngir ma jox la ko waaw nee na mu daldi ma koy jox <laughs> waaw mu daal di koy jox Xaalid ibn Walid jullit ñi ànd ci léegi nag ba ko jëlee nag ah ci la yeneen tubaab saa saa ne summa axada raaya sayfun min suyufillah hatta fataha Allahu ala yadayhi ginnaaw gi mu jël raaya ga ab jaasi tudde ko jaasi jaasi yàlla moo tax bu biir saxaaba yi kuñ ne sayfullah jeex na ñëpp xam nañ ki ñuy wax mooy Seydina Mawlana Xaalid ibn Walid le grand le plus grand général ta ah, as-Siddiq mi nga xam ne moo ubbi Yaman. jaar Irak raafal ko jaar Sham ba ni Seyna Omar di ñëwee di jël Seyna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah teg ko place am moom mu mujj nekk ci les cinq généraux yi ñu gisoon yi jiite woon Sham euh, comme ni ñu ko fi tudde woon walillahi alhamdu wal <coughs> keroog nag loolu la doon wax ne keroog moom Abu Sulaymana kon Khalid euh, ibn al-Walid ibn al-Mughira lool mooy côté baayam al-Mughira lañ doon wax al-Walid ibn al-Mughira côté yaayam nag. Euh, euh, euh, yaayam moo doon Asma moom mais Lubaaba la gënoon a siiwee Lubaaba mais al-Kubra voilà ah am ñu ne noono non as-Sughra la parce al al Lubaaba bu mag bi mooy yaayu Seydina Ibnu Abbaas te loolu mooy lu Lubaaba bu mag mooy Ummul Fadli mooy yaayu Seydina Ibnu Abbaas ñoom al-Fudayl Fadl ibnu Abbaas doomu Seydina al-Abbaas yi moo tax Euh, boobu mooy bu mag bi euh, a ba yaayu sayyidina kii euh, Xaalid moom mooy as-sughra voilà ñoom ñëpp di doomu Xaaris moo tax yaayu Mawlana ibn Abbas yaayu Xaalid ibn al ñoom ñoo bokk baay al-Xaaris mooy seen baay al-Hilaaliya radiyallahu ta'ala anil jami' moo tax moom ak yaay Maymuna yaay Maymuna soxnaa yonent way sasab yaayu Ibn Abbas muy Lubaaba al-Kubra yaayu sayyidatuna sayyidina Xaalid di Lubaaba mii am ñu ne moo al Asma la tuddoon mooy lu as-Sughra mooy Lubaaba bu ndaw bi moom <coughs> ak yaay Maymunatu bintul Haaris di soxnaa Yonent saa saa ñoom ñett ñoom ñoo bokkoon bàyyi waaw di yàlla ki nga xamante ne mooy euh, al Haaris léegi moo tax moom euh, mu nekk. Euh, doon ànd ak yeneen saa sam lu bari dugg ci tantam di yaay Maymuna bintul Haaris radiyallahu anhuma mu ngi génn àddina nag moom Seydina Xaalid ci jamonoy Seydina Omar xilaafa Seydina Omar la génn àddina l'an vingt et un am ñu ne l'an vingt deux am ñu ne Hims ñam ñu ne mukk Medina la génn àddina ah, radiyallahu anhu moom ay jaloore moom moom moom bari na eh, du lees di takk voilà Seydina Xaalid te eh, yeneen saa salaam yàggu koo yónni yaman demoon na fa ak yooyu yépp keroog fatxu Makka bi muy ubbi Makka moom la defoon mu jiite benn armée bi ñoo moo daje woon ak gaay ca xandama daal di leen faagaagal nu mu gën a gaawe waaw waaw xandama ñoom eh, eh, parce que waa Makka keroog bi nga xamante ne nii ci lañu dégg na yeneen tibaar saa saa mu ngi ñëw ñenn ñi dañ ne non ñun moom sawaay du ñu bàyyi noonu quoi waaw non bàyyi noonu lii lii di kii yoneen saa saam jël kii bi non dañuy résister Abu Sufyan ñëw ne leen ah yoneen saa saam wax na man daxala daara Abu Sufyan ak yooyu après avant loolu gars yi dañu waajaloon seen armée nag ñooy ñoom Safwan ñoom Ikrima voilà def seeni def seen seenu ar seenu armée nag boo xam ne nee nañ dañuy résister quoi waaw ñoom nag ñu dajee ñoo dajee ki nga xam ne mooy Seydina Xaalid waaw fële ca Xandama <laughs> waaw ñoom Suhayl Suhayl ci la àndoon waaw jullit ñi dajeeg ñoom Xaalid ibn Walid mi nga xam ne moo leen moo ne woon seen chef Badar moo jiite woon moo moo taxoon ñu gañe tey moom mu ngi ci jullit ñi la bokk <laughs> bi ñuy ubbi Makka fa lañ faate woon euh, Kurz ibn Jaabir radiyallahu anhu al-Fihri waaye Euh, yawmul xandama boobee keroog ci la moo leen moo leen moo leen décimé parce que yoneen saa salaam moom la waxoon mu jiite foofu <laughs> waaw waaye nag euh, dajale ay nit ñoo xamante ne na dangeen ngeen di xare quoi <laughs> waaw ba ba ba ci la waaj a waxoon Himaas ibn Qays ibn Xaalid daal di woon waaju neex ja rek <laughs> daal di di waajal ab ay ay armeem nag waaw di ko defar soxnaam si ne ko waaw ximaas waaw bu doon waxi wolof waa nijaay waaw looy waajal sa sa lii ma gis nga sa ajaasi yii nii sa armée yi mu ne ko Muhammad ak ñim mu dee alayhi <laughs> waaw waaw ah, ndaw si na ko ah maa ngi wàcc yàlla foogu maa ngi wàcc yàlla gisuma kenn ku leen mën a résister Muhammad mi ngay wax sallallahu alayhi wasallam ñoom gëmuñu ko woon <laughs> ak ñi mu àndal non ñooñu tey gisuma Quraysh pare nañ ñun mënuñ leen a waaw mu ne ko lan ximaas ne ko nga ne lan laay man nag gis nga dinaa la def waaye yow yow yow soxna su la wax ni dem xare ñoom utal la ci ñoom koo xamante ne nii moo lay liggéeyal booy laay damay jàpp prisonnier ci ñoom bu ëndil la yow mu lay liggéeyal toogal nii xarama waaw <laughs> waaye bi mu àndeek ak ñoom Safwaan nooñu seen armée boobu ñoom Suhayl ak ñoom Ikrima di leen Seydina Xaalid ibn Walid ak julli ñu mu àndaloon dajewoon dañ leen a rajaxe benn yoon Himaas moom Ibn Qays dafa ti waay yow dafa daw daw yoo xamante ne nii <laughs> waaye ray ci yéeféeru Quraysh yi ay douze ay ay douze personnes <laughs> saa ximaas gis yëf yi ak niñ leen rajaxee ni mu gaawee gaa yi wane gannaaw ximaas ne waaye ximaas ñaal yi saway <laughs> dafa daw ba dugg ci biir këram tëj buntu bi sax tëju ko naan naan soxna si waaye demal tëj buntu bi aw nga ma buntu bi daw <laughs> mu ko waaw walla <laughs> waa ni yaa ana ma diggoon mu ne ko innaki law shahadti yawmal xandama iz farra Safwaanu wa farra Ikrima wa Abuu Yaziid qaa'imun kal-mu'tama wastaqbalathum bis-suyuufi al-muslima yaqta'na kulla saa'id yaqta'na kulla saa'idin wa jumjuma darban falaa yusmi'u illaa ghamghaman lahum nahiibun khalfanaa wa hamhamaa lam tantiqii fil-lawmi adnaa kalima yooyu xibaas moo neex quoi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mu naa ndaw si bi mu ko yuuxu daw jël ma bunt bi daw dugg ne forox ci biir bunt bi ndaw si dem ne waaw tëj bunt bi waaw waaw ma waxoon mooy jàpp bi nga ma ma ko jàppal ci <laughs> ci julli ni mu ne ko innati law shahidti law yawmal xandama ne ko mooy bërëb bañ dajeek ñoom jullit ñi tey ne ko yow mii boo fekke woon tey suñu xare beek ñoom waa yow man man man maa daw man sama daw gi yëg yëgal ne farra daw na Safwaan kilifa gu mag gi ci waa Quraysh di Safwaan ibnu Umayya Abu Umayya dafa ñàll yi yow fi nga xam ne le zéro des zéro moo daw kon man mii nga xamante ne je ne suis qu'un simple soldat bu ma dawee loolu mu lu kilifa gu toll ni Safwaan daw na mais pas moom kese ah wa farra Ikrima Ikrima ibnu Abi Jahl dafa ñàlli moom tamit te ñun ñëpp wat ci ñoom laa mel waaye mais soxna si kon noo may duggee nii wa Abu Yazid qa'imun kal mu'tama Abu Yazid taxaw mel ni koo xam ne ku ñu rey jigéen du ñu fàttal boroom këram la bu bu bu bu ne bu bu tënk way man ma daaw affaire yi béy waaye yow ma ne affaire yi ba li ci metti bi suyufil muslima jullit ñi daal di leen jublu ci ñun ak seen seen seen seen seen jaasi yu ñaw yi yaqtaan na ñu ngay dog kulla sa'in fépp boo xam ne am na articulation rek wa jum-juma ak doq yi bopp yi ñu ngay ak bopp yi rël ñu ngay tog ñu ngay damm bopp yi di di dagg articulation yi nga la darban mais gis nga jaasi yi non jaasi yi ni doon tawe ci suñu ndodd yeeg suñu loos yi suñu loos yeeg suñu articulation yi métti woon na <laughs> waaw dóor yoo xam ne doo dégg lu dul xam-xama saway mooy yuuxu jàmbaar yi ci biir tool bu ñuy dóor jaasi ni ñuy yuuxoo ñoom jullit yi ak jàmbaar yi loolu lañ doon dégg ci biir tool bi waaw ànd ak yuuxu boo xam ne suñu gannaaw ba ñuy ñàll sax ñun ñu topp <laughs> waaw waaw wa xam-xama nga dégg seen dënn yéen a muy fuuree di jëngu ndax mer buñ ñu mere di ñu faagaagal boo gii lépp boo ko gisoon lam tantiqi hay waay yow soxna si doona woon tudd fi law mi ci di ma eh, eh, ŋaññ wala di di di di ma réprimander adnaa kalima lu gi leen ci réprimande doonoo ma ko wax tey boo gisoon jàmbaar ya daw ak lañ ñu fa def man di nga xam ne kon sa boroom kër bu ma dawee mooy chapeau chapeau dag maa waroon a kii parce que ñu ma gën a daw ña daw ñooy kilifa yi mooy boobu moom moo kii woon quoi Seyna Xaalid moo jiite woon moo rajaxe gaa yooyu anhu voilà mooy daal Seyna Xaalid moom huwa ibnul Walid wallah kon en tout cas kon mu ne wa ñu ngi ci riwaay imam al de toute façon moom kese ko solo al imam al Bukhari kon mu ne Qays ibn Abi ah, kon mu ngi génnaan la vingt et un ñu ne la vingt ci xilaafatu sayyidina Mawlana Umar radiyallahu anhu mu ne annahu qaala qaala mu ne sami'tu Khalid ibn al-Walid mu ne dégg naa kon Khalid ibn al-Walid gis nañ ko radiyallahu anhu hmm? boo demee Xandaq ndeysaan taxandaqat ñoom ñi ñoo fa ñëwoon doon doon jéem a dal ci Medina ñoom yéefar Quraysh yi doon Xaalid ibn Walid beneen saasam defoon euh, kii boobu boobu boo fa demee xandaq xandaq tali bi jóge xandaq ba Qiblatay ne ah Medina mu nekk ngandum boulevard benn bizaaru mel ni autoroute moom lañ ko tudde charion Xaalid ibn Walid allah ma ne def ngeen lu rafet billahi noo def ngeen lu rafet charion Xaalid ibn Walid Allahu akbar Allah masha Allah ah qaala sami'tu Xaalid ibn al-Waliid radiyallahu anhu yaqulu mu naan laqad inqata'at fii yadii yawma mu'tata tis'atu asyaafin famaa baqiya fii yadii illaa sahiifatun safiihatun safiihatun yamaaniya mooy jaasi joo xam ne ko jóg Yaman la comme ni ñu naan muhanna hindiya muhannadun ah inna rasula la sayfun yustadaa'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu la euh, Ka'b ibn Zuhayr doon wax radiyallahu anhu nabi sulma waaw ah, muhannad mooy jaasi joo xam ne Hind lañ ko defe bii nag yaman waaw ah, yamaniya illaa safihatun yamaniya voilà imam Bukhari après da cay tegaat kii bi rek hmm? allahu akbar da tegaat beneen boo xamante ne beneen version bumu ci indiwaat boo xamante ne boobu dana hadathani man dong ñoom la taqale Muhammad ibn al-Muthanna di al-Zamin ah, ibn Ubayd Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al si woon ci al gane àddina cent soixante-sept génnaat na deux cent cinquante-deux qaala haddasanaa Yahyaa mu jël ko ci Yahyaa di ibn Abi ibn Sa'iid ibn Farruukh al-Qattaan al-Haafiz Abu Sa'iid al-Basri al-Qattaan al-Ahwal génn gànnaar na cent vingt génnaar na cent quatre-vingt-dix-huit an Ismaa'iil gis nañ ko sànq mooy ibn Abi Khaalid Hurmuz an Qays mu ne qaala haddathanii nettali man daw Qays di Qays ibn Abi Haazim rahimahullah qaala sami'tu dégg na Khaalid ibn al-Waliid radiyallahu anhu yaquulu laqad duqqa waaw fii laqad duqqa shaqqa fi yadi yawma mu'tata tis'atu asyafin wa sabartu wa sabarat fi yadi safihatun li yamaniya waaw waaw akbar duqa bi mooy inqata'at bi rek mu ne dëgg dëgg damm na ci sama loxo bésu xareb Mu'ta neuf juróom-ñeenti jaasi waaw wa sabarat mu des fi yadi sama loxo safihatun li yamaniya waaw jaasi joo xam ne yamaniya waaw kon xadis baa ngi nii xadis bi nag day wane comme ni nga xamante ne comme l'imam al-Hafiz Hajar wax ne wa hadha al-hadith yaqtadi anna al-muslimina qatalu min al-mushrikina kathiran mu ne lii nag le fait mu ne neuf jaasi damm na mooy lool ci kan la damm ay julli la ko doon doon yéefaru romain yi mais sauf que romain yi dañu bari woon parce waxoon nañ la boo fàtte la ko biñ koy tudd que ne Hiraql ci boppam moo ñëw le grand César byzantin moo ba ni nga xam ne ci lay àgg ma ab ci ardu balqa fekk bi muy génn ñoom cent mille lañu li génn ci romains yi armée te armée romains yi mooy armée professionnelle la woon comme ni ñu ko xamee woon mooy ñoo xam ne xeex rek la ñuy jàng ngir di xare après seen satellites yi nga xam ne ñoo ne bokkoon foofu la ci réewu arab yi nga xam ne ay arab lañu woon mais bokkuloon ci Rome mais ci tutelu euh, ci carré Rome moo leen jiitu woon mooy Rome byzantin Byzance am na seen capitale moo Constantinople bi nga xam ne instant bi moo tudd Istanbul voilà dañ ko changé en l'an 1935 changé tur bi tudde ko Istanbul mais Istanbul yàgg na benn quartier benn go kii la woon bu tuuti ci biir dëkk mais ci biir Constantinople après ñu far tudde ko kii bi yëpp euh, euh, dindi Constantinople Constantinople voilà foofu moo doon seen capitale mais boobu Hiraql ci boppam moo ñëw waaw indi cent mille seen élite arabe yi arabe yi réew arabe euh, goxi arabe euh, yi dëkkoon côté yooyu te euh, boot woon ci gannaawam waa ma waa Juzaan waa Alqayna Dëhro ak waa Bali ñoom indi lu toll ni moom li mu indi cent mille ñu nekkoon deux cent mille <coughs> waaw jullit ñi ñoom keroog ba ñuy génne trois mille lañu waaw moo tax bi nga xamante ne ci la ñu yëg ne e yëg ne gaa yi lii moo xew Hiraql kese cent mille ñi ànd ak moom cent mille léegi nag ñu daal di waxtaan seen biir ne est-ce que ah fekk jullit ñi ñoom ñu ngi taxaw ma an quoi ñu ne na ñu xalaat ci mbir mi est-ce que dañuy bind yoneen saasaam wax ko bon parce que xaare wuñu woon gaa yi toll nii ah <laughs> wax ko noon yi ni ñu toll bu gisee ne dañuy dolli ñeneen ñu ñëw renforcer ñu ñu jël wala mu digal ñu lu mu digal ñu def ci la leen Seydina Abdallah ibn Rawaha déglu gaa yi wax ba pare mu ne leen yaa qawm wallahi inna allati takrahun lallati xarajtum tatlubun ash-shahada wa ma nuqatilu an-nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasra ma nuqatiluhum illa bi hadha ad-din alladi akramana allahu bihi waaw fantalaqu fa innama hiya ihda al-husnayayn imma dhuhurun wa imma shahada mu def benn discours Abdallah ibn Rawaha radiyallahu taala anhu ni yéen samay ñoñ de lii ma gis ñu mel ni dañ ko mooy ñu bari lañ gis ñu mel ni dañ xalaat eh, est-ce que du ñun yeneen saa salaam mais lii mel ni du leen bañ ngi dee moom lañ génnoon lii di di sax quoi dañuy génn fële shahada lañ bëggoon waaw am nekk darajaay martyr ngir yàlla faatu ngir yàlla ci toolu yàlla ngir yàlla mu ne te ñun xarewuñoom nit ñi parce que ci nombre bu ñu leen di ëppalee wala ay moyens ci wàllu force wàllu arme yu ñu leen ëppalee lu ñu leen ëppalee luñ leen gën a bari gis nga xeexuñook ñoom lu dul lan ci diini gi nga xamante ni mooy suñu base mooy suñu fondement kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi iznillah lii la way suñu mbir ñaata comme rek la la la <laughs> euh, ñoom Daawuda alayhi salaatu wassalaam entre euh, tubaab naan David ak Goli Goli Goliot <laughs> voilà ah, da euh, euh, lañ koy wax jaalut daal daawul rek jaalut <laughs> voilà ah te <coughs> ñaata <coughs> li nga xamante ne nii mooy mbooloo mu bari mbooloo mu niiw gañe mbooloo mu bari waaye bi iznillah waaw boo tax kon nag fii la. ñun xarewuñoo nit ñi lu dul ci di ko jaare ci suñu diini gii mooy suñu base mooy suñu sook mooy suñu sukkandukaay bi nga xam ne moom la ñu borom bi terale kon nag li ma leen di digal man gisuma ñu yónni ci neen saa sam dara di ko laaj xalaatam ak wala lañuy renfort ak déedéet man li ma leen di digal fantaliku wéy leen continuer leen ñu fekki Hiraqlu fam ne ak gaayam ya ndax ñaar kese moo ñu mën a dal imma zuhur su waa ñu gañe leen borom bi may leen may ñu ci seen kaw ndam wa imma shahada wala mu may ñu li nga xam ne mooy darajaay martyr ah nit ñi ne nag qad wallahi sadaqa ibnu rawaha ay ne ibnu rawaha wax na dëgg ci lañ demee xare waaye gaa yi dañoo bari woon quoi comme niñ la ko waxee waaw <laughs> ah, gaa yi dañoo bari ci lañ faate en tout cas ci li nga xamante ne mooy Seydina Abdallah Euh, kii Zayd ibn Haarisa après Seydina Jaafar jël xare bi kii drapeau bi ñu daal di koy faat après ki nga xamante ne nii euh, Seydina euh, Abdallah ibn Rawaaha daal di koy jël waaw keroog la wax bi mu gisee mel ni bakkanam daal comme que ñi jot nañoo faatu mel ni jël drapeau bi da yéex naan ko aqsamtu yaa nafsu la tanzilanna la tanzilanna aw la tukrahanna in ajlaba an-naas wa shaddu ranna ma li araaki takrahina al-janna waaw qad taala ma qad kunta mutma'inna ma qad kunti mutma'inna hal anti illa nutfatun illa nutfatun fi shanna ya nafsu illa tuli tamuti hada himamul mawti qad saliti wa ma tamannayti qad faqad u'titi in taf'ali fi'lahuma huliti voilà daal di dugg moom itam dañ faat ko hmm? après nag ci la Saabit ibn Aqram jëli woon affaire bi waaw mooy di wax baat yooyu naan yow sa bakkat lu tax ma gis nga mel da ngaa ragal di bañ dee wayo te lii nga doon sàkku li nga doon sàkku am nga ko mu ngi nii borom bi may na la ko mooy nga am darajaay martyr boo defee li ñoo njiitu def Zayd ibn Haarisa euh, Jaafar ibn Abi Taalib boo defee ñoom niñ def radiyallahu anhuma di nga ko ci yoonu aljana ngërëmu yàlla mu dugg xare ba ni nga xam ne ci lañ koy faate après nag ci lool nag ci la Saabit ibn Aqram jële woon bokkoon ci waa Banul Ajlaan ne yéen jullit ñi seet leen kenn ñu ne ko yow mu ne defuma ko après nag ci lañ ci Seydina Xaalid ibn Walid mu daal di koy jël waaw imaamul bu dee imaam allah kii ibnu ibnu nan eh, Ishaq moom ci riwaayam moom comme ko indee da ne Seydina Xaalis bi mu ko jëlee daa fexe aar nit ñi ba ni nga xamante ne nii noonu lay def ak ñoom parce que génne leen ci suufu eh, romain yu bari yi ak niñ leen wëre woon mu fexe ba génne leen ci loolu ñu daal di dellu xam nga loolu lay nuyu waaye riwaay bi Seydina euh, bu imaamul Buxaari bi hadis bi day wane ne ñii gañe nañu ah non dañoo xareet waaw romain yi de dégg la début bi ñoo kii woon mais après Seydina Xaalid da na duma waaw moo tax imaam al-Haafiz Ibn Hajar naan wa haaza al-hadiis yaqtadii anna al-muslimiina qataluu mina al-mushrikiina kasiiran hadis bi day wane ne kon li Seydina Xaalid ne keroog laqad duqqa fii yadii yawma mu'tata tis'atu asyaa wa sabarat fi yadi safihatun li yamaniya day wane ni kon xare ba taroon na mu ne kon mu ne damm na ci sama loxo neuf jaasi bésub Mu'ta xare ba waaw wala ne yow bu moom du bés kese mooy xare mu des muñ des sama loxo benn jaasi boo xamante ne bu ma moomoon boo xam ne ko yaman la imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne hadis bi day wane ne kon jullit ñi rey nañ ci géeféri ñu bari waaw waaw mu ne waqad rawaa ahmad te imaam ahmad soloona wa abu daawud ak imaam abu daawud taalibim rahmatullah alayhima min hadith awf ibn malik ci hadith awf ibn malik radiyallahu anhu mu ne anna rajulan min ahli al-yaman raafaqahu fi hadhihi al-ghazwa mu ne daam benn waay bu bokkoon ci waa yaman boo xam ne àndoon naag moom ci xare bi moom fa qatala rumiyan wa akhadha salbahu salabahu mu rey benn romain daal di jël lam fa indi woon yëpp bi waaye comme que ñoom seen armature yi li ñuy yor daa bari fastaktaratu fastaksarahu Xaalid ibn Walid ah, Xaalid ibn Walid jàpp ne lii waaw dëgg la yooyu saa sam da doon wax comme Hunayna comme bee ñu génn man qatala saliban man man qatala qatilan lahu man qatala qatilan lahu bayyina falahu salabu waaw comme ibn ah, Abu Qatada al-Harith ibn Ribi' al-Ansari mu ngi ko doon wax keroog kim rayon wa waa ji kott ko <laughs> ay duur dagg waa yow baat bi la yàq waa ji daal di koy kii rek jëm ne ko kërtim kott ko nee na daf maa kott ba may xeeñ ba katu dee gi di ma xeeñ après mu sànni ma daal di wadd dee <laughs> après nag bi muy paree yoneen saa salaam muy may laaj kat moo may seedeel ndax kat mooy kooku lam yoroon ci ay armes ak yooyu yëpp gisatu ko waa am na ko jël am ku jóg lu ñu waxee ñetti yoon mu ne man maa ko jël Seydina Abu Bakar yenn riwaay Seydina Omar radiyallahu anhu jóg ne mukk am lii kenn bëgg ñëw jël ko yeneen saa saa sadaqa Umar wala sadaqa Abu Bakr Abu Bakr wax na dëgg eh jëlal mbir mi nga delloo ko <laughs> jox ko Seydina Abu Qadaada radiyallahu anhu fii nag ki nga xamante ne mooy yamani boobu bi nga xamante ne ci la rey benn romain li mu jël ci moom daa affaire bi la bari quoi imam Seydina Xaalid jàpp ne lii daa bari waaw daal di dem daal di koy après waa ji daal di dem daal di koy shikaaya shakwa ko Rasulullah sallallahu alayhi wasallam imam al mu ne fa dalla ala anna zalika maadaam qaama Xaalid ibn walid bil amr lii day wane ne kon mooy ginnaaw bi sëy naa Xaalid yoree mbir yi la waaw mu ne wa huwa yurajjihu anna Xaalidan lam yaqtasir ala hawz al-muslimin ala hawz al-muslimin wa najaat bihim bal baashara al-qitaal mu ne lii day wane ne sëy naa Xaalid deful rek fexe leen génn ci juku romain yi ak ni niñ leen tànce woon ak niñ feese woon seen kaw waaye du lool ke la def def na ko dëgg la comme bi ñu wax sànq mais def na xare naak ñoom ah, wan na jaata bihim eh, bal bashara al qital voilà mooy li am ba des mooy dafa xare ñoom après ñoom ba ni nga xamante ne ñoom ci la dëppe voilà ci la romain yi daw jàpp ne gars yi dañoo indi renfort loolu mooy li nga xamante ne mooy liy dëgga loolu mooy li xewoon waaw <laughs> allahu taala alam waaw waaw boroom xam-xam yi ñenn ñi dañ ne non moom Seydina Xaalid lool rek la def mooy da leen a fexe radiyallahu euh, la am ñu mukk yamul ci lool te xadiis bi loolu lay dëgëral wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal kon mu ngi noonu euh, gaa yi biñ leen faatee ñetti généraux yi dañ leen daa mel ni gaa yi dañ leen a dominer bu baax mais bi sëy naa Xaalid jëlee mbir yi mu xëcc leen ba pare daal di delluwaat ci seen kaw après nag ci la kii wé quoi yi daw mu xare ñoom xare bu mu metti daal di delloo nit ñi Medinatul Munawwara ala saakini